ci li gën dëgër insha allah mu daldi fay julli ñaari rakkaa ginnaaw gi mu génn comme ni riwaaye imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi alayhi daldi woon wax nee na mu taxaw moom alayhi salaatu wassalaam ci buntu kaaba gi nit ñi daldi koy wër ku nekk di yëqamte ku bëgg a xool lan lay def mu daldi def discours am boobale daldi xutba ci xutbaam bu am solo boobale nga xamante ne nii mu ko tàmbale woon ak kalimatu tawxiid ay kalimatu laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah sadaqa wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaaba wahdahu ci riwaayu ñoom imaam Abu Daawud as-Sijistaaniyu rahmatullahi alayhi wa kadhalika akhrajahu an-Nasaa'i al-imaam Ahmad ibn Shu'ayb Abu Abdirrahmaan an-Nasaa'i ak imaam Ibn Maaja naka noonu imaam al-Bayhaqi solo na ko ci Sunan al-Kubra mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam keroog kabbara salaasa thumma qaala dane allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allahu waxdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa hazama al-ahzaaba waxdah muy loolu la tàmbale allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allahu waxdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa hazama al-ahzaaba waxdah mu ne allah amul benn tudd buur yàlla màggal mi nga xam ne moo gën a mu ne laa ilaha illa wax ko ñetti yoon amul benn buur buñ war a jaamu ci dëgg ku dul borom bi subhaanahu wa taala sadaqa wa'da waxda moom képp laa ilaha illa waxda dëggal na lam dige woon wa nasara abdah jaamam ba de dimbali na ko muy alayhi salaatu wassalaam wa hazama al wahda ba ni nga xamante ne noonu la discours boobu jeexe woon ñu ne woon am na yeneen façon yeneen xutba yoo xam ne xutba na ko yenn amaana yii la yenn amaana du lii waaye li leer mooy bi nga xam ne moo rot ci as-saxiixayn nekk li nga xam ne mooy xadiisu abu shurayx xadiisu abu shurayxin al-adawi raxmatullaahi alayhi radi raxmatullaahi alayhi wa radiya anhu bokkul ak bi ndax bii imaam ibn isxaaq rahmatullah alayhi dane bi mu duggee ci kaaba gi julli fa ñaari ràkka ak seydina bilaal seydina usaama ak seydina uthmaana ibn talha ibn abi talha radiyallahu taala anil jamii bi mu génnee rek ci bunt bi noonu ci la def xutba bi alors que bu dee bu imaam abu shurayh radiyallahu anhu boobu dane lil ghadi min yawmil fathi ca suba yawmul ca suba ga ci la yonent bi alayhi salaatu salaam def discours bi ñu gis ne kon du benn discours rek la def insha allah hu ta'ala yooyu yëpp dina ñu ci ñëw benn par benn kon bala ñoo ñëw ci suite des événements ñu ñëw ci li imaamu ahlu siyar waxoon imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi aley bi mu nettalee lii gisoon nañ ne moom riwaayam qad rawaahu bi sanadin da'if ndax dane woon fa xaddatani ba'du ahli al-ilm anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaama ala baabil Kaaba dane woon fa xaddatani nettali na ma baadu ahlil ilmi kenn ci boroom xam-xam yi raxmatullaahi ala aljamii kenn yonent mi alayhi salaatu dafa taxaw ci buntu Kaaba gi waaye riwaaye yooyu dëgërul waaye gisoon nañ ne yu ñoom waa asxaabu sunan daldi woon nay wër ba foofu moom imaam ibn Isaaq ci riwaayam bii la nettali ne ci la yonent bi alayhi salaatu salaam laajoon waa Makka ne leen maa danantum anni fiikum ana ngeen yaakaar ne moom laay def ci yéen ñu ne ko axun karim wa ibnu karim yow de mbokk mu tedd nga mu baax nga di doomu mbokk mu tedd te te te baax mu ne leen idhabu fa antum tulaqa dem leen yéen yéenay ñi nga xamante ne nii yéen lañu libéré dem leen yéen yéenay ñi nga xamante ne yéen lañu libéré ah imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi bu ñëwee ci riwaayam bi mu ne thumma jalasa rasulullah mu ne bi mu defee xutba boobu thumma ginnaaw gi jalasa rasulullah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi toog ginnaaw gi aleyhi salaatu wassalaam daldi toog fan la toog mooy foofu fil masjidi ci jàkka ji juste ci jàkka ji mu daldi toog léegi fa qaama ilayhi ali ibn abi taalib wa miftaaxul kaabati fi yadihi mu ne seydna ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu wa ardaa daldi koy dikkal moom alayhi salaatu wassalaam fi mu toog noonu nit ñi wër ko ci kaabe gi zaadaha allahu tashrifan wa takriman mu ne ko fekk mu ngi yor caabi kaaba gi mu jële woon ci kan Seydina Uthman ibn Talha ibn Abi Talha yi nga xam ne moom la demoon jëli ko ci yaayam ba mu bañee mu menacé ko ba mu dool rek koy jox fa qaala mu fekk yonent bi alayhi salaatu salaam ngi toog moom Seydina Ali radiyallahu anhu yor caabi kaaba gi fa qaala mu ne yaa Rasuulallah mu ne ko yow ndaw yàlla li ijmaa lana alxijaabata maa siqaaya sallallahu alayhi eh, mu ne mu ne mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam eh, ijmaa lana mu ne ko dajaleel ñu mooy fi mu ko fekk mu toog ah mu ne ko yenent ma lay saab saab te nga dajaleel ñu waaw mooy defal ñu boole léegi mooy waa banu Hashim defal ñun ñu dajale mooy léegi nag ñu yor li nga xam ne moo jëm ci wàllu euh, euh, euh, nu mu tudd toppatoo kaaba gi mooy di yor wàllu caabi jeeg di ko toppatoo ñooñ di yor wàllu caabi ji ak li nga xam ne mooy nàndal gi ñuy nàndal nit ñi ci zam-zam yooyu yëpp boole ñu ko defal ñu moom ko lépp ñun waa banu waa banu Hashim ñoo ko yoroon waaye alxijaaba moom waa banu Talha ko yoroon ñoom ñooy ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo ko yoroon léegi nag ah comme que nangu ne caabi ji Seydina Ali ibn Abi Taalib nag ne ko nag ah alayhi salaatu wassalaam defal kon ijmaa lana eh, li nga xam ne mooy alxijaama wal wasiqaaya mooy xijaaba mooy nekk chambellan comme bu doon ci nit dañ naan xaajib mooy le chambellan bëkk néeg lii nag ci néegu yàlla bi mooy ki nga xam ne ñoo koy toppatoo di ko liggéeyal waaw léegi nag ah bi nga xam ne nag loolu la wax eh, yeneen bi aleyhi salaatu salaam ne eh, yeneen tibalay saar saam ne mu ne ko sallallahu alayk yal na buur yàlla yàgg di julli ci yow alayhi salaatu wassalaam moom Seydina Ali loolu la wax radiyallahu anhu ah fa qaala rasulullah yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ne ana Usmaan ibn Talha fa du'a la ñu woo ko ne ko Usmaan mi nga duggaloon ci biir ñu seetaat ko ci biir mbooloo mi comme que génn na ñu woo ko mu ñëw yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko haadaa miftaaxuka yaa Usmaan al yawma yawmu birrin wa wafaa yonent mi alayhi salaatu woolu Seydina Usmaan ibn abi ibn Talha ibn abi Talha mu ne ko jëlal haaka miftaaxuk say caabi ngi yow Usmaan al yawma yawma birrin wa wafaa tey bésub jëf jëf ju baax la jëfu matal kóllëre la mu daal di koy delloo li nga xamante ne nii mooy Kaaba gi mooy caabi Kaaba gi am na ci benn riwaaya mooy riwaaya bu imaam Ibn Aid mais bi sanadin mursal boo xam ne sanad bi wérul ah dane yonent mi alayhi salaatu wassalaam keroog bi mu joxee caabi ji Seydina Usmaan ibn Talha dane ko xudha xaalidatan muxallida muxallada inni lam adfa'aha ilaykum walakinna allaha dafa'aha ilaykum wala yanzi'uha minkum illa zalim mu ne ah yonent mi alayhi salaatu wa salaam daf bi nga ko koy jox dane ko jël ko mu sax dàkk ci seeni loxo yéen waa Banu Shayba inni man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lam adfa'uha ilaykum du man maa jox caabi ji de déedéet walakin li am ba allah buur yàlla walakin allah dafa'aha ilaykum waaye buur yàlla mooy ki nga xam ne mooleen ko jox mooleen ko jox wala yanzi'uha te du ko focci du ko rocci du ko nangu minkum ci yéen illaa zalim lu dul tooñkat lii gisoon nañ ko bi ñuy gis tarjama Seydina Uthman bin Abi Talha radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne ci lay tuub si mook Seydina Amr ibn al-Aas ak Seydina Xaalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anil jami' khudha khalidatan talida la yanzi'uha minkum illa zalim kenn du ko jël ci yéen ku dul tooñkat waaw ci riwaaye imaam ibn ci yoon boo yoon boo xam ne ci imaam na Jurayj la jaar boobu lan la wax dane bi ko Seydina Ali ibn Abi Taalib ne yonent ma saab saab waaye booleel ñu mbir yi léegi ndax si xaaya gi waa Banu Haashim a ko yor gisoon nañ ne ci mu ngi Seydina Abbaas moo ko doon def jamono yooyu léegi nag caabi ji moom jëlal rek nga boole ko ñun ñu moomaale ko rek ñu ñu koy resaale di ko di ko toppatoo Kaaba geeg yooyu nee na yonent mi alayhi salaatu salaam woolu Seydina Usmaan ibn Abi Talha ibn Talha bi mu ñëwee mu ne ko xuduha ya bani Shayba xaalidatan taalidatan laa yanzi'uha minkum illaa mu ne leen xuduha jël leen ko jox ko Seydina Usmaan ibn Abi Talha xaalidatan yaa bani shayba yéen doomi shayba yi xaalidatan mu sax ci yéen taalida waaw mooy mbir mi day yàgg ci ñoom ci ñoom lay ne ñoo koy yor laa yanzi'uha du ko nangu ci ñoom nag ci yéen laa yanzi'uha du ko nangu minkum ci yéen illaa zaalim lu dul tooñkat waaw am na ci beneen yoon boo xamante ni dana leen moom alayhi salaatu wassalaam yaa bani shayba kulu mimma yasilu ilaykum min hadha al bayt bil ne da bani shayba yéen waa bani shayba kulu lekk leen mimma yasilu ilaykum min hadha al lépp loo xamante ne nii dikk na leen jóge ci ndax service bi ngeen def kaaba gee tax ñu jox leen ko lekk leen ci waaye bil ma'ruf ci njekk waaw mooy lépp loo xam ne nit dafa ñëw gis leen liggéey bu rafet bi ngeen di def toppatoo gi ngeen di toppatoo kaaba gi mu kontaan ci loolu daldi am lu mu leen jox mu ne lu agsi ci yéen ci loolu kolo na ngeen ci lekk ci li nga xam ne moom lañ leen di jox mooy nangu leen ko bu leen ne ah déedéet déedéet damay def ngir yàlla rek jël leen waaw kulu mimma yasilu ilaykum min hada al bayt bil mooy jàkka yi tamit lool la <laughs> dafa am nettali bu ma déggoon fan yee <laughs> muy nettali bu reetaanlu <laughs> euh, xaw ma nag affaire bi ab réalité bu xew la walla ab nettali ab léeb la ah xa xa euh, benn waay daa dégg mu koy wax mu ne dafa am benn waay bu dugg ci jàkka ji benn jàkka moom sax waxoon na turu foofu Sénégal la <laughs> mu gis daal jàkka ji niñ koy toppatooweeg yooyu mu kontaan ci lool comme que waa ji nag boroom alal la mu laaj anakan mooy def lii ñu ne ko diw mii la mu dem ñëwaat jël ab enveloppe boo xam ne lu lu moom leer na ni alal yu baree ci ne moom mu daal di jox waa ji ne ko waaw lii moom nga jàpp ci rek waaw xeeb nañu ko lool waaye sa liggéey kenn manu laa fay. wax ko nag bi mu koy def nag comme que ñépp a ngi toog ilimaan gee ngi toog ñépp ngi toog <laughs> après mu ne Kanta yow imaam moom <laughs> yow moom aw sa fay dama lay bàyyi. ak ak yàlla rek mu ne ko déet bu ma bàyyeeg yàlla <laughs> subhaanallah <laughs> mooy <laughs> teew mi teew jii enveloppe xaalis bii ngay joxe jël jox sama waa jii di toppatoo jàkka ji man imaam bi moom nga ne amoo sama fay danga may bàyyeeg yàlla leen imaam bi ne ko déet bu ma bàyyeeg yàlla waaye loolu léebi wolof la gën a niro mooy lan moo ñu soxal foofu mooy ku mel noonu par exemple euh, ndax day toppatoo jàkka yi ñu ñu euh, am ku kontaan jox ko lu mel noonu la yonent bi alayhi salaatu salaam wax mooy dagan na waaw loolu la ne ku leen fi lu leen dikkal ci lii yéen waa say ba yaa bani shayba kulu mimma yasilu ilaykum min hadha al bayt bil ma'ruf waaw mu bañ a nekk nag loo xam ne dañ koo def ngir jàkka ji nga mujj nag di jaawale eh, keesu jàkka jeeg sa poche lii nag wute nag eh, xaaral eh, parce que lii dafa nekk loo xam ne lu jara leeral la E, wuute na moos moos ak waa xam ne dañ koo embauché ci bërëb muy liggéey déglu leen de waa xam ne dañ koo embauché ci bërëb muy liggéey gaa ya muy jëflanteel di ko jox ay neexal muy jël te waxu ko patron am loolu nag dafa xaraam oh, nga ne ma loolu yow lii nga wax moom man nga cee joxe exemple mu leer ma ne la naam insha allah ndax mbir yi moom ak misaal yi moom yattadixu almaqaal bil amsilati wala bil misaali yattadixu almaqaal à travers exemple yi ngay joxe ci la wax ji di leere di gën a leere léeg-léeg waaw liñ naan tasawurul masala wax nga dëgg mooy fexe xam de quoi s'agit-il réellement loolu nag insha allah déglul ma wax la walillahi alhamdu wal minna wa ilayhi al marji'u wal ma'ab subhanahu azza wa jalla loolu mooy exemple waa joo xamante ne nii ab commercial la walla dañ ne ko ab ab livreur la voilà ab livreur buy livrer ay colis walla buy livrer ay ay ay la muy livrer wala sax koo xam ne entreprise bi moo ko yónni ne ko demal nga defar benn tâche ci benn société sàngam mu dem gaa yi jox ko fa neexal benn ascensoriste boo xam ne mooy réparer ascenseur yu panne yi ci entreprise sàngam wala et kër sàngam bar d'immeuble sàngam waaw mooy yi yépp ay exemple la waa ji nga xam ne day def nettoyage par exemple sàngam fenn ñu ñu yebal ko fa moom moo ko fay def ñu koy jox ay neexal voilà loolu mooy wax gi waaye ji nga xam ne entre moom moom société de d'informatique la nekk waaw comme que gars dañ leen di détacher rek bu ñu amee benn kii fii ay wo demal Angoulême tey demal Paris suba demal Marseille léeg-léeg sax demal Canada waaw loolu moom suñu xalifa bi xam na ci dara Cheikh na Sidel baaba waaw léegi noonu lañ lay def mooy ne léegi nag ma dem Paris ñu délégué ma ma dem gaa kontaan ci man daal di may jox loo xam ne mooy ay neexal loolu est ce que mook lii nii ci jàkka ji ñoo yem ñu ne la déedéet bokkul dañ naan la loolu bokkul ñaar yooyu moom wute na léegi lu leen wutale ana lan moo leen wutale dañ naan la waaye ji nga xam ne moo chargé wu di di nettoyer jàkka jeeg yooyu loolu du liggéey du du am métier moo xam ne dañ ne waa ji amul salaire amul dara dañ ko ko dañ ay taas la yoo xam ne waaw moom moo chargé wu loolu dañ ne ko yow dee ko def wala. loo xam ne dañ ne ko yow del def lii del def lii comme waa Banu say ba ñii est-ce que est-ce que dañ leen doon fay ci lii day am loo xam dañ naan leen yéen dafa am contrat bu leen lié ak ak waa ji ak ak Qurashi yi déedéet alors que waa ji nga xamante ne booy liggéey moom dafa am contrat mooy dañ ne ko yow demal nga defal ñu lii waaw te ci loolu ngay def ci lañ lay fay. mooy lii mooy sëb liggéey waaye ji ñu détaché société informatique bi mais ci loolu lañ koy fay waaye ji ascensoriste bi ñu yónni muy dem di def ay intervention wala mécanicien bi nga xam ne moom mooy def ay intervention mais kooku noonu la la la ba mais kooku ci li muy def lañ koy fay alors ko waa ji nekk ci jàkka ji kenn fayu ko loolu loolu mooy ñoom contrat daa doxul seen diggante contrat boo xam ne dañ naan la yow lii ngay def ñu fay la ci loolu la waa ji amul salaire par mois wala par ñu naan ko trois semaines yu ne dinañ la jox temps léegi nag par force lii ngay def loolu amu ci yeneen mi aleyhi salaatu salaam ne kon neneen nag kon yéen waa banu ba kólu lekk leen léegi nag kooku wute nag ñi ci des waa joo xamante ni dañ ko dañ ko chargé ne ko demal dajale ji zakat yi par exemple kooku fu muy dugg est-ce que ci borom contrat bi wala waa yi comme waa ju nekk ci jàkk ji dañ naan ne borom contrat bi la ndax ci contrat moom ci biir kii bi lañ koy fay ndax euh, suñu borom wax na zakat yi ñi nga xam ne ñoo ko yelloo innama sadaqaatu lil fuqaraa'i wal masaakiin wal aamiliina wa wa wal fuqaraa wax na ci biir innama sadaqaatu lil fuqaraa'i wal masaakiin wal aamiliina alayhaa aamiliina alayhaa ñooy ñam ñooy ñuy liggéey ngir di collecter le zakat la zakat kon kay ñooñu dañ leen di fay ndax loolu. kon mooy ki nga xam ne dañ ne mooy le collecteur de de de zakat bu doon tey ci ci ministère des finances yi nga xam ne ñoom ñoo ñooy toppatoo wàllu zakat bi ñoom amuñu droit dem gaay di leen joxe neexal ñu koy jël di lekk ah kon léegi masala mi nan lay demee dañ naan la yiñ la fi wax yi bu zakat beeg ascensoriste beeg Euh, waa ji def nettoyage fëleeg société d'informatique beeg waa ji nga xamante ne nii moos ab garagiste la bu ñu détaché buy dem di def ay intervention yooyu yépp dafa xaram ñu lekk ko sans ñu am accord sans ñu am dañ naan la ñoo ñépp ñoo ñépp ku ci lekk te amoo accord ñu jox la neexal mooy per jom xaw ma yooyu ñu koy tudde wala dessous table yooyu yooyu yépp a xaram ci waa ji lekk ko sans pour autant mu wax ki ko fii liggéey loo ne ko ah léegi nag bu bëggee mu dagan nan lay def danaan ko man a ah, man nag sama intervention yi may def wala fi may liggéeyee dañu ma fay jox ay mbir des fois ñu jox ma alal des fois ñu jox ma en nature wala lu mel noonu léegi est-ce que ma jël ko wala déet bu la nee waaw léegi jeex na yow buñ la joxoon un milliard sax mu ëpp capitalu société bi fopp yow yaa moom dagan na dagan na lool nga ne ma <laughs> yow fii mu ne dangaa yow diine ji danga ciy waxe sam xel ma ne la damaa maa la wax sama xel laa wax ana ah déet <laughs> parce que lii ngay wax nii ba léegi ndiwa benn dalil da ngay spéculer kepp ma ne la spéculer wu yow kay yemale ci sax yow yow kay yow kay laajal rek yow kay laajal képp nee ma mais est-ce que mën naa am dalil bi moo gën nga may agresser verbalement comme ça alors que yow ba est-ce que maa la wax sax damay wax rek après dem noonu saa ma wax la fi mu ko teg. est-ce que loolu lañ tàmm ah ce que daara ji loolu lañ fi tàmm dégg nga fenn ñuy wax rek di sànni noonu di asaaloo di dem mukk kon nag laa taajal bul yàkkamti bul yàkkamti waaw fa yafuutuka ilmun kathir ndax boo yàkkamtee xam-xam bu bari mën na laa rëcc waaw kon dañ naan la yooyu yépp dafa xaram boo bëggee mu dagan mooy da ko koy wax. nga ne ma lan waa léegi kon léegi ana dal yi ma ne la waaw kay yonent bi alayhi salaatu dafa yónni benn waay ci zakat yi mu dem collecté dajale ji azaka yi ah waa ji dem eh, mu collecté ko gaa yi kontaan ci di koy jox ay mbir ay neexal. mu ñibbi si ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu ne lii nii mooy zakat yi ngeen ma collecté yii yéen moom lii nag ay neexal la luñ ma jox la man maa moom yonent bi aleyhi salaatu mer daal xutba dajale nit ñi daal def benn sermon mu ne lan moo tax nit ñu koy liggéeyloo mu dem ñëw naan lii maa moom lii lii yéen moom lii maa moom hal laa jalasa alhamdulillah lan moo ko tere woon mu toog ci kër kër ndayam walla kër baayam ba xam ndax dina am loolu ah nga foog ne lii wane dafa xaraam yonent bi alayhi salaam ñëw def ci xutba di mer ci mbir mi dina mer pour loo xam ne du dara ba pare jàjj nit ñi waaw xupp ci jëf ju mel noonu lan moo tax ñuy liggéeyloo nit mu dem naan lii ñoo moom lii ay man la mooy ministre tamit boo xam ne yow ci sa ci sa fonction la nekk ministre moo tax ba nga demee dëkku sàngam ñu jox la fa ab neexal moo xam montre boo xam ne en or laat wala yooyu yépp ma ne loolu moomoo ko bu dee ministère de l'agriculture la fa nga koy def waaw loolu ci les biens de l'État la bokk loolu ci les biens de l'État la bokk moomoo te dara un diplomate parce que yow ñu la joxee c'est pas à ton nom njaay Ablaye mi nga tudd Ablaye Ndiaye ba nga ko tuddee nekk biir Sénégal kenn joxula tous waaw loolu mooy halla jalasa fii bayti abihi walla wala ummihi mu xool bu toogoon kër ndeyam wala baayam est-ce que dinañ ko jox loolu loolu la mooy boo ma nee mais mais mais ascensoriste bi nag dara ascensoriste bi dara mooy ne dañ naan damay <laughs> ascensoriste bi <laughs> manoon na toog kër baayam ak kër ndayam seet walla këram <laughs> waa ji da ngaa ne dalaa jox mbir mi ndax rek say bët yu ne say bët yu nice ah c'est parce que yow ku lay ki la délégué moo tax waaw. man buñ ma joxoon ay mbir fii ne ma gaa yi wóolu jox ma ne ma demal jëndal ñu suñuy mbir ma dem fa di fa am dara loolu noonu moo xaram ci kaw loolu déedéet déedéet parce que bu ma toogoon sama kër kenn du ma ko jox waaw bu ma fa toogoon kenn duma ko jox voilà léegi nag ah kon loolu la wallahu taala alam kon mu ne leen waa bu eh, yaa bani shayba kulu mimma yasilu ilaykum min haadhal bayti bil ma'ruf mu ne leen yéen waa banu shayba kulu lekk ci li nga xam ne mooy jote agsi ci yéen jóge ci wàllu ci kaaba gi nii waaye ci njekk voilà léegi kon riwaay imaam ibn Isxaaq bi raxmatullah alayhi loolu la wax haaka miftaaxuka ya Usmaan al yawma yawma birrin wa wafaa Seydina Ali ibn Abi Taalib doon laaj am na yeneen riwaay sax yu ñu ne ñeneen la waaye ci waa Banu Haashim di laaj naan ndax yonent ma lay saa saa booleel leen mbir yi mu ne déedéet tontuwul sax neewul déedéet neewul waaw dafa woolu Seydina Usmaan ne ko lii de seen caabi la ko mu daldi sax ci yéen euh, moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, kii nag euh, imaam Ibn Hisham Euh, am na ay riwaay yoo xam ne yu wérul yum fi yum fi soloo waaw yoo xamante ne wéruñu euh, nga xam ne amul isnaad ci sanad yoo xam ne wéruñu këne na imaam Ibn Hisham rahmatullah alayhi ah dane wa haddathani ndax dane eh, benn benn kii eh, eh, ci boroom xam-xam yi moo ko nettali wa haddathani ba'du ahli al-'ilm moo ngi riwaaye bi ñu jógee ci imaam ibn Ishaq rek niroo mais imaam ibn Hisham daal gina tee soreeti moom mu ne kenn ci boroom xam-xam yi daf maa nettali ne at mi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa dugg kàmba gi ak Seyna bilaal fa amarahu an yu'adhdhina nee na mu daal di koy e, digal mu daal di mu daal di Seyna daal di nodd mu ne fekk se Abu Sufyan ibn Harb ak Attab ibn Usayd ak kan alxaaris ibn Hisham ñu ah. léegi bañ fa newee ah, mu ne léegi Seydina Bilaal kon yonent mi alayhi salaam digal ko muy nodd mu daal di koy digal mu daal muy nodd fa qaala Attaab ibn Usayd Attaab ibn Asiid ma naan Usayd oh. euh, euh, bon euh, <laughs> yu am solo ibn Asiid pas Usayd Asiid <laughs> boo demee ci Alfiyatu Suyuuti imaamu Suyuuti rahmatullah alayhi <laughs> mu ngi leeral yi moo tax boo boo imprégné ci xadiis tuuti yii nii yépp danga ciy juum tur yi c'est pas Usayd Asid voilà Attaabu ibn Asid mooy yi nga xam ne al muxtalif wal muxtalif yi nga xam ne dañoo niroo ak yi nga xam ne dañoo niroo ba pare wuute waaw comme xarb ak ak ak xarbu ak surtout léeg nga xam ne ni ñu doon maase xarbu ak xazan wala hazn léeg-léeg buñ ci def point yi buñ ci juumee benn rek mën nga cee juum usayd ak asid loolu nit mën na cee juum mulayk ak malik nit mën na cee juum uzayr ak azir nit mën na cee juum moo tax yooyu da leen di xam kii nag Attab ibn Asid Attaab ibn Asiid ak Al-Haaris ibn Shaam léegi nag bi Seydina Bilaal di di di nodd nee na Attaab ne laqad akrama Allahu asiidan an laa yakuuna sami'a haadaa fa yasma'a minhu maa yaghiidu mu ne mu ne laqad akrama allahu asiidan ah buur yàlla di teral na teral na sama baay <laughs> mooy <laughs> teral na sama baay ba ba ba ba liy fekkewu ko tey baayam mi dee ci kufru waaw sama baay de buur yàlla teral na ko bam fekkewul lii ndax leer na ma ne bu ko fekkoon dina dégg loo xam ne lu ko merloo la mu dégg ci moom lu ko merloo eh. léegi mais ak ah, ba ci discussion mais riwaaye bii nii eh, après lañ ne léegi bañ fa nekkee di wax yonent mi alayhi salaatu salaam daal leen fay fekk eh, ne leen xam naa li ngeen wax léegi ñu ne ci saa sel alxaaris ak Attaab daal di tuub ndax ñoom selon riwaay Imaam Hisham bi boobu instant bi tuubaguñu woon mais comme que dañoo bokk ci ñi ñu sécuriser ndax daxalul Kaaba albayta fahum aminun léegi nag ñu nëbbatu di wax lii ba kii moom naa dane Seydina naa ibn Hisham dane man de bu ma xamoon ne dëgg la de lu ñu dëggal ne konoon kon dinaa ko topp e Abu Sufyaan ne oh man de duma wax dara ndax bu ma waxee dara gis nga xeer yi nii nekk Makka ñoo koy nettal ñoo koy wax yonent bi sallallahu alayhi ne Abu Sufyaan lii la wax nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn na leen xam naa li ngeen wax mu tuddal ku nekk li wax mu ne Al Haaris ibn Hishaam ak Attaab ibn Asid daal dina nashhadu annaka rasulullah mattala ala hada ahadun kaana maana fa naqul axbarak ñu ne ñu ngi seede ne amul benn buur eh, ñu ngi seede ne annaka dëgg-dëgg yow rasulullah ndaw yàlla nga ndax kat kenn yërul kenn gisul liñ doon wax kenn du kenn nekkul woon ak ñun kon nag ba ñu ne ah xam naa waa ki ne bu doon kenn ne woon dafa am ku ku ne woon suñu wet sax gisatuñ ko ñu ne moo dem wax la ko rek waaye comme que kenn nekku fi woon ci lañuy xame ne ci la ñuy xame ne yow ndaw yàlla nga waaye euh, xadiisu imaam ibn Isaaq bi de toute façon euh, imaam ibn Hishaam bi euh, la sanada la amul wéeruwaay daldi daldi wu wér waaye imaam ibn kii nu mu tudd imaam al Bayhaqi dafa solo luy xaw a digëral lii ndax euh, mu jaar ci yoonu imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi imaam ibn Isxaaq mu ne haddathani waalidi mu ne haddathani nettali na ma waalidi sama waajuru góor mooy Isxaaq ibn Isxaaq nu mu imaam ibn Isxaaq léegi loolu moom bu ngeen ko xamul ku ne ku ko xamul ku ne moom <laughs> non loolu <laughs> non imaam ibn Isxaaq moom ku fi ku ku non ku ku ne xamu ko rek bi yow moom nga dugg ci biir suuf si yow <laughs> imaam ibn Ishaq foog naa yaakaar naa bu ma juumul rahmatullah alayhi wa ala abi mooy ki ëpp mooy ki ëpp ku lu ñuy tudd euh, liñ koy tudd bari na bari na bari na da moom loolu moom mas na nekk xanaa ñu nekk ci ci wàllu ci wàllu li nga xam ne mooy mooy mooy masala yi masala fiq yeeg yooyu peut-être loolu mais ñuy wax ci siira bi benn jataay ba mu jeex te tudduñ sëy naa imaam ibn Isaaq loolu amul kon nag pourquoi ce silence léegi koo xamul ni mu tudd moom <laughs> non loolu loolu loolu ñemewuñu ko loolu loolu loolu moom yaakaar naa ne moom <laughs> kenn déglul mbir yi naan naan naan mais nan la tuddati sax <laughs> loolu moom crime de lèse-majesté la moo ko raw sax <laughs> kon imaam ibn Isaaq mu ne haddathani walidi nettali na ma sama waajur waajuram mooy kan mooy Isaaq ibnu mooy doom comme liñ naan benn diw doomu diw ibnu doomu Isaaq ku ñuy wax Isaaq léegi kon kooku nan la tudd nan la tudd moom ashraful asmaa Muhammad la tudd Seydina Muhammad Muhammad ibn Isxaaq voilà voilà noonu la tudd Seydina Muhammad ibn Isxaaq ibn Yasaar voilà noonu la Muhammad ibn Isxaaq ibn Yasaar ibn Yasaar kon mu ne haddathanii nettali na ma waalidi sama baay di Isxaaq qaala mu ne haddathani ba'du aali Jubayr ibn Mut'im mu ne kenn ci waa kër nettali léegi nga ne ma eh, yow lii mooy càllale bi anna Rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam nga ne ma eh, lii mooy càllale ma ne waaw ah càllale <laughs> bi est-ce que dëgëral na parce que même imam ni saab baayam bon baayam wér léegi sauf que moom dane xaddatani ba'du ali juba ali Jubayr ibn Mut'im kenn kooku nag te loolu yow waxoon nga fi ne loolu nu koy tuddee sax ah non man maa la koy laaj du yaa ma koy laaj man la ñuy tuddeeti loo xam ne dañ comme ñu ne qaala shaykhun qaala lii shaykhun haddathani shaykhun saalih waxoon naa la shaykhun saalih ak shaykhun kese ñoo ci yem <laughs> góor gu baax nettali na ma wala góor gi nettali na ma c'est pareil xadis ma mooy xadis boobu doxul ndax lan dafa am mubham walla loolu la ñuy woowe mubham wa mubhamun ma fihi raawin lam yusam wa wa mubhamun li ñu naan mubham mooy foo loo xam ne dafa am kenn ci ñi nga xamante ne ñoo solo xadis bi keew xam ne kenn tudd ko ma fihi raawin lam yu sam te kii tudduñu ko te loolu bokk na ci liy da'ifal hadith kon nag nan la mooy mën a dëgg ñu ne la benn affaire moo mën a bu dee ne baadu Ali Jubayr ibn Mut'im bi saxaa keet mooy koo ko nettali bu dee saxaaba la day wër mais nga ne ma mais mbir yi daal yow sa mbir mi dafa tegu ci ay ihtimaalaat mooy bu dee ne bu dee ne lii la lay wër kon nag comme que loolu nag daa war a leer quoi waroon koo teg rek woo bu dee de ci ñëw la jële mooy wér na bu dee lool nag kon nag loolu du lu mën a sukkandikoo à cent pour cent ndax lan ndax am na règle bu am solo waaw règle bu am solo bu naan ad dalil idaa tatarraqa alayhi al-ihtimaal daxalahu al-ijmaal wa batala bihi al-istidlaal loolu loolu règle la inna ad-daliila idaa tatarraqa alayhi al-ihtimaal daxalahu al-ijmaal wa batala bihi al-istidlaal mooy inna ad-daliila daliil argument bés bu ci ihtimaal mooy bon peut-être lii être supposons supposons on suppose que yooyu bu ci duggee mooy interprétation yi dalil boo xam ne dafa am interprétation yu bari mooy ijmaal da koy dugg mooy mbir mi day mujj lëma day mujj lëma su nag doo lëmu waaw day nekk lu général loo xam ne kenn xamatul mbir mi eh, ci lan la tënku ko waa ndax ay suppose bu peut bu dee lii la woon waaw bu dee lii ñu ne nag comme que loolu la nag wa batala bihil istidlal léegi nag dañuy tug sukkandiku dootul mën a nekk ñu ne la waaw ah, kay waa jërëjëf sa bi moo ñu dugal ci loolu wax nga dëgg léegi mais nañ gis loolu après dina la wax leneen kon mu ne euh, moom baayu imaam ibn Ishaq di Ishaq ibn Yasaar alayhi mu ne kon kenn ci waa kër Jubayr ibn Mut'im moo ko ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam lamma daxala makkata amara Bilaalan fa ala ala al-ka'bati ala dhahriha fa adhana alayha bis-salaa fa qaala ba'du bani Sa'id ibn al-Aas laqad akrama Allahu Sa'idan idh qabadahu qabla an yara hadha al-aswada ala dhahri al-ka'ba mu ne bi nga xam ne ci la yonent mi alayhi salaatu salaam dugg Makka dafa digal Seydina Bilal ne ko yéegal ci kaw Kaaba gi mooy eh, noddal mu yéeg ci kaw Kaaba gi moom Seydina Bilal radiyallahu anhu al-Qurashi mawlaahum fa adhana alayha bis-salaa mu daldi noddu mooy noddu noddu julli comme ni noddu bu julli kii waaw allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu an laa ilaaha illa allah qaala ba'du bani Sa'id ibn al lenn ci waa kër waa banu Sa'id ibn al-Aas ci kilifaay Makka yewoon kenn ci ñoom ne laqad akrama Allahu Sa'idan ay way way laqad akrama waay waay buur yàlla teral na Sa'id waay suñu baay waay Sa'id id qabadahu ba mu ko rayee qabla qabla an yara hadha al aswada laata muy gis nit ku ñuul kii ala zahril kaabati nekk ci kaw kaaba gi waaw mu ne buur yàlla teral na baayam seen baay ba mu gisul lii ba mu ko rayee avant waaye ñoom ñépp ay yéeféer ñoon moo tax ñu doon xalaate lool <laughs> ndax waa Makka waa Makka bizarrement mooy wallahi l'islam moo karim l'islam moo tedd ndax malgré yonent mi alayhi salaatu salaam lii mu ne leen mu mu sécuriser leen mais forcé wul kenn ne leen nag léegi par force dugg leen ci diina ji ah moo tax gars am na ñoo xam ne fa ñu taxaw mais deewul seen kéefër lañ ne ah ña ci mën a daw ñoom Ikrima nee nañ fees dem nañ ngir seen bopp Seydina Safwan Safwan ibn Umayya dinañ ko gis gisaguñu ko ah <laughs> dinañ ñëw ci mbiram moom mais mais mais mais mais yéen où est Safwan ñu ah Safwan kay xanaa doo ko laajte tudd nañ ko fi fan yële ah nga ne ma kañ ah déedéet yow gaaw fàtte ah mais Safwan moo fi doon kii keroog déggoo keroog bi muy bi bi bi moom Ikrima euh, ñoom Xiraas bi Xiraas di. di di di di nettali eh, li nga xam ne moom la doon wax <laughs> yawmul xandama yaa ngi fàtte yooyu da xandama hein fàtte nga yawmul xandama mais Ikrima nga fa foofu lañu la mujj woon tuddeel waaju mooy <laughs> innaki law shahidti yawmal xandama iz wa abu yazid qa'imun kal mu'tama wa aqbalatna bi suyuf al muslama waaw yaqta'na kulla sa'idin wa jumjuma darban fala tasma'u illa hamhama lahum bi ñuy wax ne dañu am nahi lan ab ab ab riir xalfanaa wahamhama laa tantiqi fi lawmi adna kalima ba ñuy wax lool il farra Safwaan foofu lañ mu jëwoon tudd Safwaan keroog xandam ñëpp mooy ñu doon registré rek ñu ñu ñu ñu ñu ñu duma leen ñu daal di daw Safwaan daw li lañ ñëw ci ay mbiram mooy ne gaa yi l'islam non seulement yonent bi alayhi salaam force wu ne naa ñëwul ne léegi idhabu fantuma toloqaa gi waxu leen ne ah non léegi non maintenant vous soyez tous des musulmans tout de suite ou bien je vous je wala ma liquider leen non waxu leen lool de loolu moo tax gaa yi ñi ci ñu bari ci ñoom jamono yooyu nag lañ tuub après. mais yéeféer yéeféer ngay doon mooy niñ meloon ci jaahiliya rek ndax dañoo jàppoon ne ñoom Seyna Bilaal ñun ñu ñuul ñi ñooñ surtout jaam yi ñu amoon ak ñu weex ñi ah, ndax ñoom Seyna Zayd nag ñooñu ñépp ci arab yi lañ jóge ñu def leen ay jaam ñii ay jaam lañu way way jaam boo xam ne xoolal jaam bi yéeg ci kaw kaaba gi di kii lii de moom yooyu yàlla na yàlla teral na sama baay ba mu ko fekkewut waaw ndax ñoom ñooy abu jahlit ñoo abu jahli na yemoon ci lool mais ñii buur yàlla da leen dimbali ndax après dañoo tuub ndax xam nga abu jahli <laughs> doon lañ la wax taayile <laughs> badar xam nga xam nga lii la waxoon mooy ñoom ak rëy rëy loo leen jàpp ak tamit xeebaate euh, moom foofu waxul woon ci wàllu kii ku weex la ku ñuul la keroog biñ ko reyee la la doon wax yàllay ta akkaar waay waay ak a neexoon waay du ab du du du du du du du ab baykat moo may rey man Abu Jahlin ay waay waay muy mu triste di dee xaqiiran nekk ku torox amul dara lu muy wax mu ne lamsaar yi bi ko rey ay waay ak a neexoon waay ab baykat bañ maa rey muy gis nga façon loolu xeebaate ah man man man man man li ma metti rek mooy ki ma offensé mooy xoolal ma man géer bi ma doon xoolal diw géwél bi moo ma doon moo ma doon kii mooy façon wax yooyu la même la eh si boo fi nekk yow bu dee yow noon nga mel moom yaa ñii sorewu ngeen voilà chacun ci échelle am bi mu ne waaw à son échelle chacun à son échelle loolu abu jahlin abu jahlin euh, euh, euh, mais der bi mu yor ak der bi der deru deru ansaar yi bi ko rey du benn ñoom ñépp ñuy ay arab mais li ko metti mooy mu nekk ansaar yi ndax waa ansaar ay ay tool la ñuy bay ay tool la bay ay seen tool tàndarma yi moom nag mu ne ak a neexoon waaye bu may dee ab paykat du ma rey ndax lan ndax rëy gu mu rëyoon ñii ñu ne wax laqad akrama allahu sa'idan laqad akrama allahu sa'idan dëgg dëgg sa'id ay waay buur yàlla teral na ko id qabadahu ba mu ko faatee qabla an yara hadha al ala dhahri al kaaba laata muy gis nit ku ñuul kii nekk ci kaw kaaba gi naan day nodd waaw ci seen maam iblis moo tax xam nga jikkoy racisme li ci li ci yéeme mooy ki koy def kenn ginu koo kenn ginu koo faible d'esprit parce que yow man man jàpp naa ne am noir laa rek maa war a gën arab yi mais loolu loolu lool lool bu doon la injustice bu mag mooy am parce que il suffit foo xam ne yow ba ngay juddu tànnoo ko defoo da ngay juddu rek après rien que yow nga di tubaab rek yaa gën ñi ci des ci àddina bi xam nga lool la tubaab bi jàppe woon ñi ci des ci monde bi ba léegi sax esprit boobu ñu bari moom lañ yar le noir c'est un nègre c'est un kii nu tudd c'est un esclave l'arabe c'est un voleur mooy am na ñoo xam civilisé mais sénégalais bi moom jàpp na ne naar bi baaxul waaw um, ah, mooy loolu lépp ak racisme ambiant la mais ci seen biir nag day xew waaw ñi jàpp ne ñoom ñoo gën a supérieur ñi ci des <laughs> loolu la waa kuffaaru Quraysh yi doon wax waaye ñoom ñii de heureusement que buur yàlla def nañu mujj ma ne la léegi am na leneen luy dëgëral lii muy imaam al-Bayhaqi dafa nettali ba léegi. mu jaar ci yoonu. Abdurrazzaq as-San'aani an Ma'mar mu jële ci Ma'mar an Ayyub mu jële ci Ayyub an qaala mu ne as-Sikhtiyani qaala ibnu Abi Mulayk Euh, imaam ibnu abi mulayka de nee na min rijaali saxiix sauf que euh, riwaaya bi mursal la ndax fii la yem quoi te imaam ibnu abi mulayka doonu loon saxaaba taabi'i la mu ne amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bilaalan fa adnana yawma al-fathi fawqa al-ka'ba fa qaala rajulun min quraysh lil haaris ibn hisaam hisaam alaa taraa ilaa haadha al-abdi ayna sa'id Ah, mu ne bi nga xam ne keroog fatxu Makka dafa am yonent bi alayhi salaatu salaam bi ubbee Makka dafa digal Seydina Bilaal fa azzana mu daal di nodd fawqal kaaba ji ci kaw kaaba gi ci kaw kaaba gi la taxaw moom Seydina Bilaal radiyallahu anhu daal di nodd léegi fa qaala rajulun min Quraysh lil Haaris am benn waay bokk ci waa Quraysh wax al Haaris ibn Hisham ci riwaaye imaam ibn Hisham di nga xamante ne nii de moom wérul dane Attaab ibn Asiid la mu wax ne ko mais xanaa gisoo jaam bi haadal abd ayna sa'id xoolal jaam bi rek fi mu taxaw mooy loolu la gaa yi euh, mooy mais xaar xanaa kay du Bilaal mi ñu doon naq ci suuf si bëgg teer bëgg dam dagg làmmiñ bi di jël ay xeer di ko teg ci tàngooru Makka wi kuñ doon waaj a mais moom mooy yëg ci Kaaba gi tiim ñépp di romb waay waay alaa tara hada al mais xanaa gisoo jàmm bi fi mu yëg Kaaba gi nga xam ne mooy suñu lépp ab jàmm yëg ci boo xam ne suñu jàmm lañu <laughs> mais alxaaris ibn Hishaam ne ko ah déet ne ko nag dahuwa ah <laughs> bàyyi ko bu dee ne buur yàlla bëggul lii dina soppi mbir yi <laughs> lool la mooy ne ah, bu dee ne bëggu bëggu bu dee ne duy buur yàlla lii neex na ko dina ko soppi mooy bu ko soppee bu dee neex na ko nag <laughs> mooy nii la war a deme voilà. ah imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi euh, ak imaam Ibn Asakir dañoo soloo leneen luy dëgëral ne nodd googu amoon na kero mu jaar ci yoonu Hisham Ibn Urwa mu jële ci baayam mu nekk tamit loo xam ne kii la nu tudd mursal la ba léegi. Euh, mu ne anna rasulallahi kene yonent bi aleyhi salaatu wassalaam amara bilaalan dafa digal bilaal aamal fatxi fa adana ala alkaabati li yaghida bihi almushrikiin mu ne ah, moom Seydina Urwa ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhu mu ne keroog fatxu Makka yonent yi alayhi salaam dafa digal Seydina Bilaal mu noddu alal kaaba ci kaw kaaba gi lan li yaghida bihi al ngir mu baxloo ci xolu merloo ñi nga xam ne ñooy yéeféer xam nga merloo bi yéeféer bokk na ci jaamu yàlla yi gën a rëy surtout <laughs> lool naa ah. <laughs> léegi moom les esprits bien pensants yi boo koy wax sax dañuy jàpp ne waajib extrémiste la alors que lu ne daa am wàllam ko mooy ne yéeféer yoo xam ne l'islam lañuy bañ a dégg mais lu niroog ci loolu lañuy bañ a gis est-ce que léegi da ngay bëgg lu ko neex ba tax yow léegi nga ne bon comme que noonu la demee man daal lépp luy wone ne li jullit laa wala luy wane symbole l'islam dama koy nëbb ngir lan. li turdiyal mushrikiin ngir nga gërëm loo yéefar yi looloo tax lool la mukk ah. déggoo li alxuraan wax. mu ne muhammadun rasulullah mu ne moom seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndaw yàlla la yebuur yàlla moo ko yónni mu ne walladina maahu gaa yi nga xam ne dañoo gëm ànd ak moom ñi nga xam ne dañoo gëm ànd ak moom nan lañ mel ñooñu ñoo nekk ne ashiddaa'u alal kuffaar ñu tar ci yéeféer yi waaye ruhamaa baynahum seen biir nag ñu dañoo nekk ñoo xamante ne nii ñu yërëmante seen biir lañu waalallah yaalallah yaalallah léegi nag ñun léegi ñun ngay gis ñu feebar ñoo xam ne ñoom nekk yéefar yi ñoo leen gënal nekk jullit ñi waaw ba pare nag ñu koy bàkkoo subhaanallah ju tajidu qawman yu'minuuna billaahi wal yawmil aaxir yuwaadduuna man xaadda allaha wa rasuulahu walaw kaanuu aabaa'ahum wa abnaa'ahum aw ixwaanahum wa ashiratahum ulaa'ika kataba fi quluubihim al-iimaan wa ayyadahu bi bi ruuhin minhu ilaa aaxiril aaya laa tajidu doo fekk qawman ay nit yoo xam ne yu'minuuna dañoo gëm billaahi buur yàlla waaw wal yawmil aaxir ak bés bi pénc buy waat duuna ñuy ñuy di am sopp tar man xaddallaa yi nga xam ne ñoom dañoo noonoo buur yàlla ak yéen ak ndawam bi waaw même bu dee seen baay lañ wala seen doom yi wala seen frère yi wala seen seen seen yi nga xam ne ñooy seen seen seen seen seen yi waaye ñun moom subhaanallah subhaanallah moo tax problème am na si si sérieux bu sérieux la kon mu ne ñële seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam ak saxaabaan yi ñoom dañoo nekk ñoo xam ne ruhamaa baynahum ruhamaa baynahum taraahum nga gis leen rukkaan ñu ngay rukkoo tey sujóot yabtaghuna fadlan ñuy sàkku ñi nga xamante ne mooy ah, ngëneel ca yàlla ak ngërëmam looloo leen taxa sonn de waawow mu ne nag seen marque yi fii wujuhihim ci seen xar kanam yi la waaw day leer ndax min athari sujud ci jeexital jeexitalu sujud yu ñuy sujud boo leen gisee nañ leen di xam mu ne lii mooy seen misaal waaw fi tawraati ci tawraa lii lañ leen misaale mu ne waaye wa mathaluhum fil injiil kazarin axraja waaw seen misaal nag ci linjiil dafa mel ni gub woo xam ne dafa focc waaw kazarin axraja shat'ahu ba ni mooy mooy mooy waa ji nga xam ne mooy gub gub gub euh, euh, li nga xam ne mooy euh, baykat yi ñoo koy xam mu ne noonu ñu mel waaw yu'jibu zurra ah. baykat yi dañ ci yéemu buñ gisee bu bu mooy mooy récolte bi bu ñëwee ba ba dugub ji ba pare ba mat ba ñor ni muy rafet mu ne nag nii ma leen melal ñoom li yaghida bihimul kuffaar ngir yéefér yi buñ leen gisee li mer moo tax bokk na ci li ñuy xam min alaamatil kufri ngay mer ci parce que ñii dañoo niroog yonent mi alayhi salaatu salaam waaw ñii dañoo nit ñu niroog yonent mi nga mere leen ndax ni naan xoolal rek seen kër yi mel ni dafa taa ndax ñoom ñu ngi ñoom ñu ngi bëgg ñoom ñu ngi roy di xeeñ ci sunna di def seen kem kàttan yow moom ngay sol say kiris cross di sol say a say daraa yu rëy di leen buub di xëcc naan yaay imaam ni ba pare meregaa yi nga xam ne ñooy jéem a topp di topp sunna nga naan man gone yii niñ ma soofe waaw seen tëstën yi nga xam ne xaw ma nu mu mel nii ak seen ni ñuy tooge bu ñuy julli yàllallah loolu moom wax loolu képp bu dee ku xam la kooku loolu waxu kéefër léegi loolu la ndax lenn nag am na ku saboote ni yonent bi alei saatu salaam meloon yow yaa def sa bopp yéeféer waaw laa ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum la alxuraan wax bu leen fi nekk di uti ngànt qad kafartum dëgg-dëgg weddi ginnaaw bi ngeen gëmee voilà kon merloo bu yéeféer loolu bokk na ci ci yéeféer yi ci ci ci jaamu yàlla yu mag yi mu ne lan lan mu ne yeneen time alay saa saam dafa digaloon Seydina Bilaal keroog mu nodd ci kaw kan ba gi li yaghidha bihil mushrikiin euh, euh, euh, ngir mu merloo ci ci nodd gam fay nodd mooy jaamu yàlla gi woote julli mais en même temps pierre deux coups yéeféer bu ko dégg mer ci kuffaar yi moo taxoon comme que gars yi <laughs> politique su Makka yi moo tax ñu mer ñii naan xoolal xoolal noir bi ci kaw kii rek waaye waaye buur yàlla xoolal jaam bi ci kaw rek <laughs> léegi lan moo tax ma tudd yi yépp pour wan ne lii yaadudu baax baax yenn yi day dëggal day ta day wan ne riwaay bi mujj na day mujj am minimum darajatul xasan ndax riwaaya mursal yu bari yi te gis nga ni mu dëgëre ci ñoom Seydina Urwa bin Zubayr ak ibn Abi Mulayka radiyallahu ta'ala anil kon Seydina Bilaal noot du fa gaay mer mais dara <laughs> yéeféri <laughs> ñenn ñi ñoom ca saa sa lañ tuub bale yonent mi alayhi salaam démasqué mais ñoom ñii ñoom ñoo mujj waaw léegi nag euh, xam naa tey kon dañuy yem nii euh, insha allah léegi après yonent ma lay saar saam nag pour ñu wala nañ ko wax jeexal ko bi mu jógee fii gisoon nañ benn riwaaya bu imam muslim ak imaamu ak sëriñam imaamu ahmad ibn Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi di njiitu boroom yaa ngi fàttaliku eh, eh, xadiis bi nga xam ne kii da ne eh, Abdallah ibn Rabah bim ne dañ doon def ci koor gi eh, dañu demoon kër naa Seydina Muawiya mais koor gi noonu la woon mooy dañ doon ayante kii tey kii mooy invité saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo doon invité waat invité seen biir ak taalibe saxaaba yi nee na bés ma ne ma ma ma ma ma ma sama waa kër ñu waajal palaa bu baax après ma day naa Abu Hurayra ma ne ko tey man maa leen invité mu ne ko jiitu ba ma yaa ngi fàttale ko lool Abdullah ibn Rabah al-Ansari léegi ba mu nettali leen nee bañ demee këram bañ ñëwee këram ci ndogu gi après mu nettali leen fatxu Makka foofu ah ba muy kii naan ay jaa yonent ma lay saar saam di waddal xërëm yi naan jaala xaq wa al baatil jaa dikk na al xaq dëgg wa dem na al baatil neen imaam déglul kii lim wax mooy ba mu paree ci kaaba gi foofu léegi li ci des imaam ni sax dugal nañu ci détail beeg discours beeg ak lii nii wag léegi mu ne fa lamma faraga min tawaafi xam nga dafa tawaafoon ata safa mooy gisoon nañ dafa waroon kaaba gi mu ñëw mu ñëw dafa wër kaaba gi mu dikkal as safa mooy safa fa ala alayha hatta nadara ila al bayt wa rafa'a yadayhi fa ja'ala yahmadu allah wa yad'u bima sha'a yad'u mu ne mu dikkal safa muy dun bu mag boobu nekk foofu léegi moom boo fa demee doogu dinañ la ko wan nii mais dañ ko def ci entre ay weer xaw ma voilà mu ne falamma faraxa bi mu paree tawaafahu tawaafaam gi moom alayhi salaatu wasalaam dafa dikkal as-Safaa fa ala alayha mu yëg ci kaw hatta nazara ila al ba ni muy jàkkaarloowe Kaaba gi wa rafa'a yadayhi mu yëkkati ñaari loxoom fa ja'ala yahmadu muy sant buur yàlla wa yad'u muy ñaan bima sha'a li ko soob moom alayhi salaatu wassalaam an yad'u mu ñaan voilà kon loolu la alayhi salaatu wassalaam def léegi nag kon léegi lan moo ci tegu après lii xew-xew yi xewaat foofu ak xutba yeneen yiñ la wax ne eh, xutba waat na ko fa yooyu yépp ak njàngale ya fa am ak ya fa xew xew-xew ya fa am foofu foofule insha allahu taala moom lañuy continuer ji gis ci jotaay bii di ñëw wallahu taala alam